bismillahi rrahmani rrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahi amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati nnisaa ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rrajiim kon nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gisoon walillahi alhamdu wal minna ci gàttal lool li nga xamante ne nii mooy tënk bi nga xam ne moom lañ doon tënk ilmul mawaaris ci li nga xam ne moo jëm ci xam-xamu miraas li ilmul faraid tey nag inshaa allahu taala ñu dugg ci laaya yi laaya bi nga xam ne ci li gën a commencé nag mooy laaya bi nga xam ne mooy fukk ak benn waaye ñun dañu jëloon ne laayab juróom-ñaar bi comme que fa lay commencé di wax ci wàllu miraas rek nañu fa def li nga xam ne mooy mbambastal mi après door cee dugg walillahi alhamdu wal minna kon baada a'udhu billahi minash shaytaanir kon suñu boroom tabaaraka wa taala ne lir rijaali nasiib ne ñi lir rijaali ñeel na góor ñi de nasiibu nag cër mimma taraka ci li nga xam ne moom la bàyyi de alwaalidaani yi nga xamante ne ñooy seen yi ñaari waajur yi muy nday ak bàyyi li nga xam ne moom lañ fi bàyyi buñ génnee àddina seen doom yi de mooy seen doom yu góor yi wala seen doom yi ñoom am nañ ci li nga xamante ne nii mooy ab cër de wal aqrabuun waaye it ñi nga xamante ne ñooy seen jege ñaale yi mooy baay ak nday buñ génnee àddina ña leen a jege ginnaaw doom yu góor yi ñoom itam am nañ ci jër walin nisaa waaye it du góor ñi kese amub cër ci miraas mi de waaye jigéen ñi am nañ ci cër mimma tarakal walidan ci li nga xam ne moom la seen ñaari waajur tamit bàyyi ginnaaw wal aqrabuna ak seeni jege ñaale de mimma qalla minhu aw kasur moo xam nag lañu bàyyi am néew na wala mu bari ñoom daal dinañ ci am nasiiban mafruuda suñu boroom tabaaraka wa ne lii de nasiiban ab cër la mafruuda boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko natt daal di koy farataal teg ko ne nii laa ko natt nii laa ko tudde te nii day demee de mu ne way daa xadara te nag bu dee nag dafa teewe fekk al bu ñuy miraas am ku génn àddina ñu koy miraas nag mu daal di teewe miraas ma ulul qurba ay waay jege ñaale yoo xamante ne nii <coughs> ñoom bokkuñu ñoom bokku nañu waa ji jege nañu ci wàllu deret waaye bon ñoom amuñu ci miraas mi daal wal yatama ak ñi nga xamante ne ay jirim ñañ loo xamante ne nii ñoom dañoo fekk daal fi ñuy miraas ñu ñëw toog fekke miraas mi wal masakin yi nga xamante ne way ñàkk lañ fekk ñuy miraas farzuquhum min suñu borom tabaaraka wa ta'ala ne nag farzuquhum min na ngeen sëq ci alal ji am loo xamante ne moom ngeen di jël daal di ciy wërsëgal gaa yooyu ko fekke nga xamante ne ñoom teewe nañu ko ta bokkuñu ci min minhu ci alal joo jëlee ñoom daal di leen di sédd daal di sédd ci mbir yi jox leen ci am loo xam ne da ngeen leen ciy jox loolu it yaataloon nañu ko bi nga xamante nii ci lañu doon gis lii rahmatullahi alayhim di wax ñenn ñi dañ ne laay bii nii laay bii ñëw muy laaya fukk beeg benn moo ko folli di di leeral ku nekk li nga xamante ne nii ñoom ñooy am ci miraas mi loolu moom daa lii ndax lii avant la woon am ñu ne kon ñoom al imaam alxasanul basri rahmatullahi aley mu ne waa yow lii kenn na ko folliwul lii <laughs> loolu kenn na ko folliwul gaa yi ñoo nay kese léegi gaa yee nay ñu leen nee nii rek joxe leen ci alal ji waaye ginnaaw lii ngeen ci am mais ñii ko fekk te nekk ay néew di doole wala kii nga xam ne moo góor gi bu dee góor gi la ñuy miraas ñu ngi fu woon mu bokk ak moom ci sonoon lool ci alal ji léegi nag ñu war koo doot kii nii waaye tee ngeen ko cee jox te ñàkk la mooy yéen ku nekk jël leen li ngeen am mais ngeen ne lii moo tax ñenn ñi ne woon même bu jaree ñu jënd ab gàtt ren ko daal di leen koy toggal daal di leen bu ko defee ñu mos wala yu mel noonu yëpp baax na warzuquhum minhu léegi nag mooy kon nag den leen ci <clears throat> jox wërsëgal leen ci jox leen ji ci ci alal joojale waqulu lahum te tangeen wax ak ñoom nag wax leen qawlan wax joo xamante ne ni maaruufa waxu njekk la de mooy waxal ak ñoom wax joo xam ne waxu njekk lay doon mooy ne ah góor gi lii de lii lañ leen mën a jox waaye bu ëppoon lii nag dinañ leen jox leneen ak wax yu rafet yooyu daal mu ne wala jàpp leen ci lii rek ah yéen tamit ñu leen koy jaale de ñun ñàkk nañ waaye yéen ñàkk nañ ndax xam nañ li nga xam ne mooy seen seen seen <clears throat> relation li ngeen xam ne noon ngeen taqe woon ci góor gi wala ci maire bi loolu it am na solo mu ne wal yaxsha léegi nag na ragal alladina gaa yi nga xamante ne nii te ñuy miraas nañu ragal nag te bàyyi xel ñoom law taraku la ñuy jëflante di ko miraasal nit ñi nañ ci ragal yàlla de di miraas ñoo xamante ne nii ñoom nañ ragal ñoom ci seen bopp law taraku bu doon ne dañoo bàyyi min xalfikum ci seen ci seen ci min xalfihim ci seen ginnaaw zurriyatan du'afa ñoom ñoom bu doon ne ñoom ñoo nekkoon place waa yi ñuy miraas ñu bàyyi woon fi ñoo xam ne ay ay njaboot yoo xam ne ju néew doole lañ nga xam ne xaafu bu boobaa dinañ am xaafu alayhim dinañ ragal ci seeni mbir seen gannaaw bu dee ña koy yor seen gannaaw ragal ragaluñ yàlla kon nag ñoom ci seen bopp comme que ñoom la borom bi def te mbir mi moom mooy li nga day li nga leble rek lañ lay fay kon nag ñoom fal yattaqullaha nañu ragal seen borom tabaaraka wa ci alalu ñii nga xam ne rawatina bu dee jirim lañu nga ñëw war leen a miraasal bul dóor sa tànk teg ci alal ji daal di lekk jël ci ñoom loo xamante ni daanaka kenn ci ñoom amu ko wala boo dajalee ñoom ñépp li ñu am ci miraas bi yow nga ëppaleen ko nax leen tubbale ak façon yu mel noonu naan damaa teg ay dariba ay tempo loo xam ne moom lañ ci teg ba lekk li nga xam ne mooy alalu jirim yi yooyu yëpp suñu boroom ne ñay def loolu nañu ragal ci seen kaw bu doon ne ñoom ñoo bàyyi woon seen jaboot yoo xam ne ju néew doole lañ falyattaqullah kon nag nañu ragal seen boroom da ragal sànjum seen boroom ak mbugalu seen boroom bu ñu deful li nga xam ne moom la wax wal yaqulu qawlan sadida te dañuy wax jamono ji ñu miraas ak dañu miraasee ba pare yooyu yépp nañu wax wax joo xam ne ju jub boo xamante ne nii moom la teg te bañ a nekk ñoo xamante ne nii dañuy nax ni nga xam ne ñoom la ñuy miraasal di leen tuuri lëndëm ngir mën a lekk li nga xamante ne mooy seen alal yi mu ne innal ladina ndax gaa yi nga xamante ne nii yàquluuna ñoom ñooy ndóof di lekk amwaalal yataama li nga xam ne mooy alalu jirim yi zulman ci tooñ innama dëgg dëgg li am ba des mooy na ñoom da nekkuñu ñu doon lekk bañ koy def fii butunihim ca seen biir ya naara na leen leer na ñoom safara dong lañ doon lekk ca seen biir ya de wasa yaslawna te xelsif nañoo dugg sa'ira safara wu sawu tàng wa way lakke di safaraaw sa'ir mu ne yusikumullah lii nag mooy laay yi nga xam ne moom lañ doon wax fee passé yiñ doon wax yee fii la tàmbalee ñenn ñi dañ ne laay yii nag ñu ñëw fool li lam doon wax naan lil rijaali nasibun mimma taraka si am nañ cër mais foofu borom bi définirul woon waxul ne cër bi lii la léegi nag fii la ko ñëwee gin koo leeral walla leeral moo moo folli wa ida xadaral qismata ulul qurba walla ñi wax loolu le am ñu ne dara comme ñoom seydna alxasan albasari te tamit jële nañ ko ci mawlaana abdallah ibn abbaas radiyallahu anhum wa ardaahum kon suñu boroom ne yuusikumullah suñu boroom tabaaraka wa taala de mu ngi leen di dénk fii awlaadikum ci seen doom yi bu ñu génn bu ngeen génnee àddina li zakari ñeel na góor mislu hazzil unsayayn li nga xam ne mooy lu tollook cëru ñaari jigéen loolu mooy lan liñ naan góor day am ñaar góor jigéen day am benn góor am ñaar walla loolu la mooy mislu lu mel ni xas cëru al unsa yay ni jigéen ñi nga ñaari jigéen li ñuy am loolu le góor gi am ñaari jigéen mooy ku nekk benn bu amee benn ak ñaar ñaari jigéen góor gi day am deux loolu lay wax mooy daal mooy jigéen day am benn góor am ñaar non jóor day am ñaar waaw jigéen am benn loolu lay wax nii fa in kun na bu dee nag ñoom nag tey sii monsieur abam génnee àddina fa in kun na bu dee ñoom jigéen ay doom yu jigéen jigéen la fi bàyyi fa in na bu dee nag ay dañoo nekk nisaan ay jigéen kese la fi bàyyi fawqas na tey nii yoo xamante ne nii ñu ngi ci kaw ñaar falahunna falahunna ñeel na jigéen ñoo ñu la war a doon mu yaa muy doomam yu góor yu jigéen yoo yële ñoom ëpp ñaar lañ jëm kaw te loolu yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo ko leeral comme ci xadiis Seydina Jaabir bi nekk sunanu Tirmidi rahmatullahi alayhi nga xam ne Seydina ki nga xamante ne nii Sa'd ibn Sa'd ibn nga xam ne Uhud lañ ko faate woon ba mu génnee àddina moom dafa am benn mbokkam boo xam ne frère la woon ci moom boo xamante ne nii doom moom daa jël alalu doom ya la joxu leen lim leen waroon a jox seen yaay nag ñëw daal di clamer ñaari doom yu jigéen la fa bàyyi woon moom seen seen seen frère baay daal di jël alal ji léegi nag seen yaay ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko clamer nag ne ko ah Sayyidina Sa'd ibn Rabi'a dafa àndoon ak yow xare yow ba ñu faat ko keroog Uhud comme niñ koy gisee ci ghazwatu Uhud buñ fa ñëwee ci suuratu Ali Imran Qur'an dinañ ko tudd ay mbiram te jotoon nañ ko fi tudd léegi nag moom nag ah seen base wax leen ni wax yonent bi saa saa ni mu demee ci la nag suñu borom wàccee lii di la yónni ne nag na jël li nga xamante ne nii mooy deux tiers yi na ko jox ki nga xamante ne nii ci alal ji buñ ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi na ko jox ñaari doomam yu jigéen yi léegi nag yow mooy soxna si mu daal di koy jox li nga xamante ne nii mooy un yow nga jël sumun mooy yow soxna si léegi li des moom moo koy jël ndax li nga xamante ne moom asawa la mooy ki nga xamante ne mooy ku bokk ak baayam geñ seen baay ñoom jigéen ñi seen geño ndax moom mooy seen magu seen frère seen frère u baay la loolu nag moo tax yeneen tnale sa sam gis nga lañ fi doon wax yépp ci hadiisu mawlaana ibnu abbaas bi nekk saxiixayni da koo tënk ci lu simple alhiqul faraa'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar mooy noonu la doxalee rek mooy ci hadiis bi ñu wax léegi alhiqul faraa'id yi borom joxal leen ma ko diw ak diw yooyu jël leen ko ngeen jox ko ñi ko war a moom li des nag ngeen jël ka nga xam ne ñooy asaba awla rajulin zakar ki gën a yey moo ka nekk góor nekk asaba ngeen jël ko jox ko la des ca alal ja kon nag loolu lay wax kon loolu ci lañu leeralee fa na kunna nisaa bu dee ne doom yi mu fi bàyyi dañoo nekk jigéen jigéen kas na tey ni du ne mooy day ëpp ñaar mooy ñaar jëm kaw la inclus wala bu nekkee ñaar jëm kaw fa la hun na ñeel na doom yu jigéen yoo yële solosa mooy deux tiers mooy li nga xam ne alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ma taraka ci li nga xam ne moom la seen baay bàyyi moom la ñuy jël <laughs> wa in kaanat waahida alhamdulillah bu dee ne cette fois ci benn doom bu jigéen kese la fi bàyyi falaha nisfu mooy doom ju góor amu fi mooy doom yi mu bàyyi ñu ko mën a jigéen kese la te kenn la loolu lañ lay wax falaha bu boobaa an nisfu moom doom ju jigéen joojale lay ñeel li nga xam ne mooy xaaj ba wali abawayhi bu boobaa nag ñeel la ñi nga xam ne mooy ñaari baayam muy baay ak ndey ki nga xamante ne ñoom ñaar ku nekk ci ñoom li kulli waahidin minhuma ne mooy xalal ji laaj ba muy un sixième mimma taraka ci si leen bàyyi si si leen doom ci li seen doom ji di monsieur bàyyi in kaana la woo walad bu dee ne monsieur bàyyi na fi doom bu boobaa ndax doom ji day xañ baay ji mu nekk asaba ndax doom ju góor bu fi nekkee moom day tax baay ji du nekk ba day jël li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy un sixième lay jël voilà léegi nag mu ne fa in lam yakun lahu walad bu dee nag moom amul doom du tout moom monsieur ah amul doom wala wala warithahu mu war koo doon abawaahu ñaari baayam muy baay ak ndeyam fa li ummi bu boobaa ñeel na yaayam as-sulusu li nga xam ne mooy alal ji buñ ko ñaa xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba fa in kaana lahu bu dee nag dafay bàyyi li nga xam ne mooy moom monsieur a fa li bu boobaa dina ñeel yaayam as-sudus li nga xam ne mooy alal ji buñ ko xaajee juróom benn xaaj benn xaaj ba ba'di wasiya lii nag ginnaaw dénkaane goo xam ne yuusu biha moom dénkaane woon na ko aw daynin wala bor bu mu amoon abaa'ukum seen bàyyi wa abnaa'ukum ak seen doom yi laa tadruuna xamu ngeen ayyuman akan ci ñoom aqrabu lakum nafa moo gën a jege ci yéen mooy njariñ faridatan lii farata la min allah bu borom bi natt teg ko inna allah nekk na boro yàlla kaana nekkoon na aliman ku xam hakima ku xereñ walla